baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa yastacjiluunaka bilcadaabi walawlaa ajalun musamman la jaa'ahum alcadaabu wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum laa yashcuruun suñu boroom tabaaraka wa tacaala muy wax ci juróom fukk laaya bi ak ñett mu ne wa yastacjiluunaka yéefiru màkk yi nag ñu ngi lay yàkkamtiloo bilcadaabi ci mbugal mi nga leen di tëkkoo di leen ko dig walaw laa ajalun musamma bu dul woon déxal boo xamante ne nii man borom bi tabaaraka wa taala ko tudd ne bu boobaa képp ku ma weddi ci laa koy mbugal mooy ku ma nar mbugal ku ne defal naa ko app bu ma tudd de bu dul woon àpp boo bële la jaahum wat naa ne konoonte kon dina leen dikkal al'adaabu mbugal mi ñuy laaj wala yatiyannahum te jarul ñu yàkkamti de wala yatiyannahum wat naa ne dina leen dikkal bu ñu génnul ci seen kéeféer gii de baxtatan ci mbetteel wahum laa yash'uruna te bu leen koy dikkal duñu ko tey gis nga kero Badar ñoom ñii doon ko laaj naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam aywa da nga foog ne dañ laa ragal na mbugal mi ñëw ba naan borom bi bu dee lii nii in kaana haadaa comme niñ ko waxoon ci suuratul anfaal bu dee Seydina Muhammad mii dëgg la bu dee alquraanam ji lislaam bi dëgg la fa anzil wàcceel ci suñu kaw laa wax tawal ci ñun suñu kaway xeer wala nga indil ñu mbugal mu metti mi ñu ngay wax léegi mooy gis nga Badar ba ñuy dem wallaahi jàppuñu woon seen fukki xel mais xalaatuñ woon ne buñ def mooy dinañ fa faatu pour ñoom promenade de santé la dañuy dem lijjanti duma jullit ñi nu mu gën a gaawe faat Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak ñi mu àndal daal li ñibbi moo tax Abu Jahl keroog la la def bañ demee ba ca yoon wa Abu Sufyaan ne ah comme que njëggam mi lañ newoon dañ doon défendre ndax moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon kar mu gaaw yëgal am ko yónni ne ko dawal ca waa màkk nga wax leen seen njëgg mi mu ngi ci xatar ci danger ndax Muhammad kat suñu noon bi alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah tar na suñu njëgg mi léegi nag ñoom ba ñu génnee ba ñëw ñu ne leen Abu Sufyan ricc yónniwaat ndaw ne leen demal nga wax leen ñoom Abu Jahl nag ñoom ñële ñoom Shaybat ibn Rabi'a ak gaa yoo yële ne leen mën nañoo dëpp ndax borom bi mu muccal na caravane bi Abu Jahl dafa bañ ba pare ne déedéet gaa yi topp ko ci lool ne foog ñu dem ba ñuy dem lan la waxoon waaye wallahi ñu ngi wat ci yàlla lan innaa la naridu Badra wat nañ ne dinañ dem Badar waaw def fa benn démonstration de force wane fa kat askanu waa Quraysh voilà bu ko defee jigéen ñi tëggal ñu waa waykat yi wayal ñu ñu naan fa sàngara wa nusqal xamra ñu daal di ñuy euh, servir daal di ñuy jox sàngara si ñu naan def fa une grande fête wan fa suñu doole waa Quraysh ba gis nga arab yépp daal di ñuy ragal amul kenn ci arab yi kuy déggati Quraysh tey loolu dinañu tiit waxatu maanaam Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam te ba mu demee moom ci boppam bokk na ci ñu ñi ñu naqal seen ban foofu fële faat leen sànni leen te nga xamante ne nii mooy teen boobu li nga xam ne moom lañ leen defaloon te gis nga Firawna keroog bi muy génn di dem di kari naa Muusaa di leen dabi da xëccaat leen alayhi salaatu wasalaam ak ñam àndaloon waa banu Israil lan la waxoon inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun ne ñii as mbooloo ndaw lañ te ñun dañuy dem jëli leen andiwaat leen quoi lijjanti seeni mbir ñëw toog mu dem ndekete foofale lay labe fa lay faatoo moo tax gis nga ponkal yi jabaabira yi dictateur yu mag yi ñu bon ñi nekk ci kaw suuf di yàq ci kaw suuf di mooy borom bi tabaaraka wa taala seetal ni ñu deewe kenn yaakaaru woone mooy nit ñi sax ci boppam buñ nee diw dee na mais gaa yu bari lamdaa yi dañuy jaaxle mais diw nan la deewee gaa yi wax ne lii waaye daa demoon fële gaa yi benn kii gaa yi faat ko quoi léegi yu mel noonu day rëngi-rëngee gaa yi ndax yaakaaruñu ko woon borom bi nag ne lool rek la nag wala yatiyannahum wat naa ne dina leen dikkal baxtatan mbugal mi ñuy laaj wahum la na te ñoom duñu ko yëg te lool mooy ci àddina waaye àllaxira bu ñuy dee noonu la leen di fee bettee de ñoom waa Màkka ñi ñu ngi lay yàkkamteloo bil azaabi ci mbugal mi naan la way kañ la na gaaw ñëw noo leen leer ne way na jahannama dëgg-dëgg ci sabaraaw jahannama mi ma leen di tëkkoo la muhitatun aji wu aji peek la de bil kaafiriina ci way yéeféer yépp fa la ñuy daje mu peeg leen ma mooy bés bi nga xamante ne nii la leen di peeg yaxshaahum la leen di muur al'adaabu mbugal mi min fawqihim muy safara nekk seen kaw wa min tahti arjulihim ak seen suufu tànk ya fu nekk safara say jóge ci kaw ak ci suuf wër leen wa yaqulu ñu naan leen di wax nag duuqu waay wa mos leen malaaka ya naan leen duuqu waay mos leen maa la nga xam ne nekkoon ngeen na doon ko jëf ci lu yées ca kaw suuf yaa ibaadi suñu borom ne ee yéen sama jaam yi alladina amanu yaa ibaadi alladina amanu yéen sama jaam yi nga xam ne nag yéen a gëm mooy bu leen déglu yéefér yi te ngeen xam ne inna ardi waasi'a gis ngeen sama suuf aka yaatu yéen a ngi fii ci waa Quraysh suñu leen di mbugal waaye sama suuf yaatu na mooy ci la leen may ñu dem fa nga xam ne mooy Yasrib dem daal di gàddaa yi laata loon yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom joxoon na leen digal ñu dem Éthiopie ñi nga xam ne ñoom ca Abyssinie Habasha ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkkoon doole ñu leen doon fitnaal foofale ndax inna ardi ndax sama suuf daf waasi'a dafa yaatu fa iyaaya man dong fa'budun na ngeen ma jaamu fu ngeen a nekk ci suuf si loolu la lii laa la doon wax bu yàgg keneen mbir mi mooy képp ku tënk sa bopp cim réew jàpp ne fii laa juddoo man fi laa war a man a des fi laa war a des sama teraange fi lay ne mais bu ko fi borom bi deful nag après loo bëgg nga dee foofu bu la neexee kon resal foofu nga dee ci ci ci loolu mooy nit dafa war a yeewu jullit gis nga suuf si borom dee ko moom kenn na ko moomul borom bi tabaaraka wa taala moo ko moom te waxoon na ne inna inna min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin waxoon na ko seydina Muusa ibn Imran alayhi suufu si yàlla si dafa yaatuta mooy inna inna lillah suuf si misra waaye suuf si yépp Égypte ak suuf si yépp borom bee ko moom nag yuuritu waa moo koy donnale man yashaaw ku ko soob te borom bi wal aqibatu mujjanteelu mbir yi nu man di demee lil muttaqiina ñeel nañuy ragal yàlla mooy nit suñu boroom dafa wax ci xadiisul qudsi bi suñu Seydina Abu Hurayra nekk ci saxiixayni radiyallahu anhum mu ne yonent bi saa nee na borom bi nee na ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma sha nee na man maa ngi fa sama njorteel jaam yem ci moom falaay toll ci moom na mu njort nag ci man lu ko neex bu njortee ne moom borom bi da koo tënk ci benn gox boo xam ne moom jàpp na ne bu fi jógee manula am leneen borom bi da koy seetaan bàyyi ko foofu fële ndax moom comme que njortu woon lam ci boromam boroom bi bàyyi ko foofu bu jàppee ne borom bi du ko defal lu baax mukk boroom bi da koy seetaan noonu moom it ndax foofu la njortam yem waaye bu defee ci boppam borom bi moo ma ne sama suufam si dafa yaatu fa iyaaye li am solo fu ngeen fi man da nekk fan bu dul na ngeen ma jaamu boo nekkee fi Europe xamal ne borom bi bi nekk laa ilaha illallah bi nekk Makka bi nga xam ne moom la ñuy wax Makka manula changer bi nekk biir Paris manu la changer bi nekk biir New York manu la changer bi nekk biir euh, Strasbourg wala Johannesburg wala Tokyo wala fi nga xamante ne nii mooy euh, soit euh, Buenos Aires c'est pareil la ilaha illallah boobu benn la kenn du ko soppi ngir dara fa iyaaye loolu lépp suufu si yàlla la tudd fii yépp suuf hatta fii Washington fii al ci ci fii Moscou ba fii Moscou yooyu yépp mbir mi suufu si yàlla la tudd ku fi borom bi def nag foo fi man da nekk man faa jaamu sa borom man faa am la nga xam ne mooy wërsëg man cee dimbali say mbokk ma ne foofu mooy sa suuf ne fa def la ngay def jaamul sa borom ko dimbali ci kaw suuf nag bu ko tënk rek ci samay mag ak samay frère ak samay yaay déedéet koo mën a dimbali muy nit waxuma la sax ab jullit kese ab yéeféer boo xam ne sax man nga koo dimbali en tant que nit ci la la borom bi xéewalal defal ko ko tax xam ne ñii ñépp jaamu borom bi lañ tabaaraka wa taala bu ko sooboon duñ fi nekk ah ndax moo ne maa leen bind def ci yéen ñoo xam ne ay jullit lañ def ñoo xam ne ñu gëm yàlla lañ ak koo xam ne yéeféer la kon affaire bi loolu nit du tënk boppam fen borom bi daa ñëw libéré ñu l'islam dañoo libéré ku que sa bopp ci réew nag jàpp ne lu ñu wax nga nekk Europe yow li nga def Europe moo ëpp fuuf at ya nga def biir Afrique saa booy xëyee jàpp ne yow ab africain nga mooy yaw xamoo li nga nekk suuf si nga nekk lan moo la borom dee la fi fexeel li fi ñépp am amul ñu naan ay àndub jàmbur du àndub kenn àndub borom bi la loolu moom lorof Njaay di wax doxul fii ah naan ku ku ànd ànd boo dem fekk fa borom loolu noonu doxul fii borom baa ngi nii moo moom jaam yi moom suuf moom te suuf si moom asamaan yi nee nañu sama suuf suuf si dafa yaatu fu ngeen mën a dem bu doon loolu la yooyu moo ngi doon a metti xam nga léegi da ngay voyage lu bari temps yooyu amul woon voyage boo ko defoon da ngay dem jëndi marchandise ñibbi si waat mais dem comme immigration nii dem dëkk fenn nekk fay at loolu amul woon léegi moom mu nar a bàyyi Makka gi nga xam ne moom la xam keroog ba mu koy génn mu tourné ne yow da yaay yaay dëkk bi ma gën bi ma a sopp ci suufu yàlla yi bu dul woon ne say ñoñ ñi moo ma génne du mu génn dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa la taxawal diine bi nga xam ne ci la ubbi Makka ba waa Lamsaar di gañe waa Hunayn waa Hawazin ak yooyu ubbi yooyu yépp seddale màng mi jël lu bari di jox waa Makka waa na ci boppam dañu ne ah Seydina Muhammad de alayhi salaatu wasalaam de gis na ay mbokkam jox na leen ñoom bàyyi ñu yonent alayhi salaatu wasalaam ba mu ko déggee woo leen ñu ñëw ci benn angaar ñoom kese mu wax ak ñoom ne nag wax leen li mu leen di wax ne bu leen neexoon ngeen ne yéen yéen ma fatoon jamono yi ñépp dàqee bu leen neexoon ngeen wax ne yéen ma ko defal ñoom ñépp ñuy jooy mu ne leen almahyaamam al al mawul mu ne leen alxayaatu xayaatukum wal mawtu wal mahyaa mahyaakum wal mamaatu mamaatukum ne leen est ce que yéen gërëmu ngeen yéen lamsaar nit ñi ma jox leen li nga xam ne mooy poñatum àddina bi jox leen ashyaa wal ba'iir jox leen li nga xam ne mooy mooy mooy mooy gëléem yi waaye jox leen gàtt yi loolu laa jox kilifaay màkk yi nga xam ne dañuy door a dugg ci lislaam dëgëruñ ma leen bi jox alal jii ngir ñu des ci lislaam est ce que yow gërëmu gërëmu ngeen yi gërëmu ngeen yéen waa lamsaar ma jox leen loolu yéen ma séddalee lépp ngay ñibbi nit ñi ku nekk ñibbeeg ay gàtt ñii ñibbi Abu Sufyaan dem Makka ki géléemam Seydina Muawiya dem ak i géléemam radiyallahu anhu ñoom al Aqram na Haabis sayyidu ñoo ñoo ci waa ci ci ci tribu arab yooyu dem ak ñooñ al Abbaas ibn Mirdaas as-Sulami ñoo ñëpp ku nekk dem yow li nga yóbbu ci ay bëy ak xar kanta yéen ngeen dem ak Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci seen këru seen dëkkuwaay ya ne leen nag dund gi yéen laay àndal yéen a ko moom sama dund yéen koo yéen la moo tax tey ku bëgg a ziyaare yonent bi alayhi salaatu salaam doo dem makkatal mukarrama boo fa demee doo ko fa fekk boo bëggee xabroom madinatul munawwara nga koy fekk ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mbir maa ngi noonu kon nit fu la borom bi teg foofu la mbir mi nañu génne suñu xel yi loolu naan ay lii lañ fekk ay nit di ko wax buñ koy wax nag te mu wuteeg alquran nañu ko tegee nee te waxe waxu borom bi inna ardi dëgg-dëgg sama suuf wasi'a dafa nekk loo xam ne lu yaatu la kon nag fa iyaaya li am ba des te waa ibaadi la wax di samay jaar yi yéen ñépp alladina amanu yéen nga gëm ku gëm da ngay libéré wu dindil ma yooyu teg leen fële te bàyyi ñu koy wax boo leen mën la convaincre wax